yokk mooy bu dee at mii dañoo def loolu hein bu dee daa am at moo xam ne dañoo ñëw après ñu daal di def loolu daal di def tëral affaire bi kaamil bi firi ko firi bu gaaw amaana doon na baax at mi ci des buñ ñëwaatee ñu bañ koo def tëral bu gaaw waaw ñu bañ koo def jàng bu gaawee noonu mais ñu jël vraiment jox jël benn saar bu jaree sax ñu ne saar bii rek moom la ñuy nekk ci weer wi yépp loolu sax jar na ko waaye sinon li ñuy def baax na voilà ndax afalaa yatadabbaruna al quran bu ko defee ñu koy settantal génn maanaa yi ci ne gis tamit lien bi nga xam ne moom la suñu dund gi ñuy dund noonu lañu alxuraan di waxe hein ñu nekk ci daldi ji di ci dox waaw di ci dox nekk ci ngir jëmmal li nga xamante ne mooy ndigalu borom bi subhaanahu wa taala moo tax loolu rajo yi def nga gis tafsir yoo xam ne ba àjjuma ba àjjuma la doon am ñu daal di koy di ñu mujj di ko def kii bu nekk jour bu nekk ba des peut-être samedi comme man ya nga xam ne ba ma fa newee doon naa ci bàyyi xel loolu baax na jàkka yi ni ñuy def parce que weeru alquran parce que lii mooy weeru alquran yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la Seydina Jibril doon def at mu nekk da doon ñëw da doon ñëw daal koy mu exposé ko alxuraan ñoom ñaar ñu koy jàngante ku nekk di jàng waaw noonu lañ doon def salawatullahi wasalaamu alayhima léegi euh, loolu it dañ ciy jële ne li nga xamante ne nii moom la moom la kii nu mu tudd euh, euh, yi ñuy def ci jàkke yi di fexe di naafile kaamil bi loolu sunna la waaw xam nga yonent bi aleyhi salaatu salaam doonu woon onze rakka yi ci naafile moo xam koor en dehors de te toxaluñ fenn ne kaamil bi la doon naafila mais lii nit ñi def nii bu kenn ne ah non loolu bid'a la ah away ah hadihi bid'a lii bid'a la lu tax parce que waa yow eh yonent bi aleyhi salaatu salaam fenn lañ toxalul ne da doon naafile kaamil bi dañ naan la attends attends attends def at fais attention fais attention parce que yow euh, lii ngay wax nii mooy xamoo dangaa desee xam li tax ngay wax parce que yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Jibril da doon jàng moom alquran at mu nekk benn yoon ci ci weer wi te ci alquran la ko doon def mooy ci weer wi kon kay yow koo xam ne moom mooy minimum li jot a wàcc leer nag kon bu dee at mii nii mooy bi mujj euh, weeru koor gu mujj gi muy dixième année bi ramadaanu dixième année bi boobu mu ne foofu nag bi nga xamante ne ci la nekk at mii deux fois la ko def waaw kulla sanatin moo tax ci yeneen riwaay yi comme ni ne sax imaamul Buxaari boobu amul aw maratayni waaw dane xadiis bi jaar ci masruuq ba léegi foofu amul marratayni dane sayyidatu Aïsha dane yonent ba fa innahu axbarani anna jibrila alayhi salaatu wassalaam kaana yu'aariduhu bil qur'aani kulla sana marra wa innahu qad aaradani bihi al-aama marratayni wala ara al ajala illa qad iqtarab fattaqillaha wasbiri waaw foofu amul aw mooy at mu nekk benn yoon li jotoon a wàcc bu doon année cinquième année bi ah lépp koor cinquième année bi li jot a wàcc yépp dañuy ñëw waaw aywa ñu koy muy jàng Seydina Jibril déglu après Seydina Jibril jàng ñuy def noonu ci weer wi kon kay waa yi naafile nga xam ne xéewal gu mag la nga déglu kaamil bi ba mu jeex ci koor gi loolu ñuy naafile dinañuy am ngëneel googu te yow mi naan bid'a la ngëneel googu yow de façon doo ko def loolu nag te jàng alxuraan fi mu gën baaxe mooy ci julli waaw wa qur'aan al inna qur'aan al kaana mashhuuda ak alxuraanu fajar waxuñ la nga toog fajar ak di jàng mooy alxuraan bi ngay jàng ci biir jullit fajar malaaka yi dañ koy seede Allah inna mooy mooy jàng alquran ah ci biir julli moo gën a màgg ci li ñuy def ci julli waaw wala dikrullahi akbar waaw taxawal leen julli inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar waaye wala zikrullah tudd gi ñuy tudd buur yàlla te tudd bi gën a màgg tudd gi ñuy tudd buur yàlla mooy li nga xam ne moo ko tudd ci mooy alquran ndax mooy xayr ahsanul xadiis inna allah buur yàlla moo wàcce ahsanul xadiis kitaabam mutashaabihan mathani allah mooy moo gën kon loolu nit ki di ko def ñu koy def ci jàkka yi di ko def ci alquran di ko naafila loolu sunna la ndax Seydina Jibril da doon jàng moom ak yonent mi alayhi salaatu salaam ñu jàngalante ku nekk di jàng keneen di déglu alquran fii kulli aamin ci sanatin marra wa innahu benn yoon wa innahu te moom Seydina kat alayhi salaam qad aaradani bihi al-aama marratayn kanta weer wii ñu nekk ñaari yoon la ma ko exposé waaw weer wii ñu nekk exposé na ma ko ñaari yoon Allahu akbar waaw ñaari yoon waaw te loolu dinañ ñëw ci xadis bu mel nii après bu ñoom Seydina wa Mawlana Ibn Abbas ak Abu Hurayra yi gën wanne weeru koor la dim wa kaana yalqaahu fi kulli laylatin min ramadan fa yudaarisahu alqur'an te loolu mu ngi ci version boobu ci bad'ul wahyi bu al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi këne yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Jibril da doon dajeek moom guddi gu nekk ci weeru koor gi ñuy def lool alquran ba weer wi jeex ñu jeexal alquran loolu du naafile ci guddi gi moom naafile ci guddi gi amuñu lien ah jàng alquran kon hadihi sunna voilà kon buñ ñëwaatee ci suñu xadiis bi sayyidatu Aïsha li jële ci sayyidatu Fatima sayyidatu Fatima ne ko lii mooy lim ma déeyoon ba pare mu ne ma mooy jeexagul innahu qad aaradani bihi al-aama marratayn benn yoon la doon def at mu nekk loolu la ma doon def Seydina Jibril benn yoon lay ñëw mooy du du ne benn jour lay ñëw mooy day ñëw tous ba weer wi jeex al fekk kaamil bi jeex ci liñ en tout cas la wàcceeb jeex ñu kii lépp mu ne nag kantaa at mii moom loolu mu ma doon def di ma exposer alquran muy jàng may dégg après man ma jàng muy dégg ñuy def noonu mu ne at mii nii ñaari yoon lañ ko def ñaari yoon la ma lañ ko def maak moom allahu akbar ñaari yoon du benn yoon yonent bi aleyhi salaatu salaam nag daal di ciy déduire ne wala aral ajala illaa qad iqtarab wala mu xam ci xam gu yaqiin ndax moom xamoon na kañ lay génn àddina yonent bi aleyhi salaatu salaam ne parce que boroomam da koo tànnaloo comme ni ñu ko gisoon ca euh, Seydina Abu Muwayhiba radiyallahu anhu nee na nag man gisuma loolu li tax mu doon def at mu nekk benn yoon. at mii mu def ko ñaari yoon moom Seydina Jibril lu dul ne al ajala illaa qad iqtarab lu dul sama àpp mooy li ma buur yàlla àppaloon man Seydina Muhammad di sa bàyyow Faatima alayhi salaatu alayhim lu dul ne àpp boobu dafa jege mooy léegi mu jeex li ma buur yàlla séddoon ci dund fii nii ci kaw suuf ma fi nekk comme ni ma fi nekkoon depuis Makka ba leegi loolu gisuma lu dul ne daa jege jeexam dafa jege kon nag fattaqillah ragalal yàlla wasbiri te na nga muñ ragalal yàlla Fatima waaw te nag na nga muñ ci musiba googu nar laa dal muy man sama jóge fi dootoo ñëwati di ma fekk fii yonent mi alay saa salaam xam muy musiba yi gën a ak jógeen fi bu dal xeetu yonent mi alay saa salaam depuis le début ba la waaw léegi mu ne ko ko nag fattaqillah mooy lum ci man di xew na ragal yàlla ragal yàlla ci lan ci topp li nga xam ne noonu la buur yàlla bëgge ah? wala tamuutunna illaa wa antum mu'minuun bu leen génn àdduna lu dul ne wala muslimun ngeen wommatu gëm yàlla wommatu da tamit ragal yàlla ak lu man di xew was te na nga muñ comme moom borom bi ni mu ko digalee ci jamonoy musiba bu musiba xewee nga muñ alladina ida wa bashir as-sabirin bégalal way muñ yi nga xamante ne nii ida asaabathum musiba bu leen musiba dalee duñ ne wuy sama ndeyooy ay ay ay waaye waaye ka doon dundal picc yi ca géej ca ca ca ca ca ca ca kaw air ba ca ngala ca ca ca asamaan sa tey dundal jën yi ca géej gi daal dinay dem walloo yaay waay toskare naa déedéet laysa minna man shaqqa al-juyuub wa daraba wa latama al-xuduud wa shaqqa al-juyuub wa da'a bi da'wa al-jaahiliyya loolu la Yonent mi alayhi salaatu wa salaam wax te moom lañ la doon gën a fàttali bi nga xam ne ci lañu doon gis tarjama Seydina Al-Husayn bi mu génnee àddina li nga xam ne radiyallahu anhu gisuñu kenn koo xam ne noonu la doxale waaw bid'a gi nga xam ne moom la siit yi def di jël ay jaasi di dóor seen bopp di xar seen kii yéeg loolu lépp nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam kuy def bokkoo ci man bokkoo ci sama mooy sori na sama sunna ak li nga xam ne moom laa tëral ne noonu la ñuy doxale yonent mi aleyhi salaatu salaam musiba bu nekk daal dina koy jànkat daal dina koy fekke waaw doxale noonu waaw masula sax dafa tere ne bu kenn doxale noonu wax ne kuy doxale noonu bokkoo ci man bokkoo min hadyi wa sunnati waaw moo tax loolu loola musiba mën a dala dala dal te bu kenn foog ne pour wane ne yow waaye pour wane leur leur indignation ak leur catastrophisme ak yu mel na non déedéet ñun laa yasaxunaa illa ma amara allahu wa rasuluhu alayhi salatu wasalaam ñun du yaatu ci ñun lu dul li buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam digal nu ñuy def ci jamonoy neex raxaa ak jamonoy shidda yi muy neex ak jamonoy mu tar li nga xam ne moo baax ci ñun te moo yaatu ci ñun mooy ñu doxale ñoom liñ ñu digal ñu doxale waaw jooy waaw wax na ko seydna Abdurrahman ibn Awf inna bi bi keroog bi doomam ji génne àddina seydna Ibrahim alayhi salaatu wassalaam lan la yonente bi mu rongoñ yi di di toq di génn seydna Abdurrahman ibn Awf gisoon nañ ko ci ahkaamul mawlud lan la wax ne ah yonent alayhi ko waaw gis yow Abdurrahman ibn Awf innaha rahma lii yërmande la la waaw du yom rongoñuy jazaa de du rongoñu saalit de du rongoñu euh, mettitu ndogalu yàlla de déedéet yërmande innal ayna tadma wa innal qalba la yahzan wa laa naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yardaa wa inna bi firaaqika ya ibrahimu la mahzuunuun allah mu ne innal ayna la tadma mu ne ko lii yërmande la rongoñ yi bët yi ñooy def li leen war mooy nga gis sa soppe boo xam ne daf laa quitté bët def li ko war li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy wone këne nii la te lii mooy ak mat ni yonent ma lay saab saab am tiis wu mel noonu nga jooy loolu mooy aw nat aw aw mat loolu mooy ak mat mais du jaay ay dëgër dëgër lu wane ne waaye man je suis costaud non buur yàlla daf la koo teg te mooy teg jaamam lu ko neex teg na ma lu naqari ma wan loo xam ne naqari na ci man ma wan ne naqari na comme moom ni mu bëgg ma wan ko waaw lu fi nekk jéem a résister bi wan ne damaa costaud kon laay wan damaa costaud sama borom laay wan damaa costaud à quoi ça sert jaahil ah kon rongo ñi ñu ngi def leen war mooy jooy wa innal qalba xol bi mu ngi def mooy triste na jàq na ci lañ la waxoon ku naan ay yow daa dogal bi yàlla kenn du ci jàq dañ naan hé arrêteel ces spéculations yii ñun gis nga koo fi man di wax xanaa nag lenn moom ñépp dëppoo nañ ci képp koo fi man di wax ne moo wax loolu léegi dama lay laaj waxam ak waxu yonent bi alayhi salaam ban ngi ciy jiital yow ak kan moo gën a xam ci ñoom ñaar waaw loolu moom réponse bi évidence nag que ne yonent bi alayhi salaam ñeme woo tontu leneen boo tontuwee leneen di bi yéeféer booy tontu leneen rek di nekk kaafir léegi wallaw sallayta walaw sumta walaw sumta hada ramadan bii ñu ne waaw boo fi tontu leneen di di nekk yéeféer léegi même bu dee bi ngay tontu yaa ngi woor yéeféer ngay doon léegi waaw boo ko d'accordee nag ci loolu ma ne la kon nag bàyyi ma ma wax waxu yonent ma lay saasaam te yow moom nga war waxu keneen nga naan diw moom lii la wax bon nit dañ naan non non warulal jàq dañuy jàq kay xol bi day triste ñu moom lañu suñu boroom royloo royloowu ñu dem ba nii sàmba Samba ak Demba dama leen di bàyyeeg ñoom seen wax ak nuñ man di toll waaye man yonent ma lay saar saam laay yor laay roy wa innal qalba la yahzan te xol bi triste mu ngi njàq waaw waaye nag waaye kantaa suñu làmmiñ yi parce que loolu mooy gis lu naqari mu naqari la loolu nit amu ci sax loolu nit da ci dul am sax mémise bu bari waaw lu dul kuy jéem a camoufler li nekk ci moom waaw kantaa li sa làmmiñ di wax mën nga ko maîtriser waaw te xol bi ni mu réagir noonu la war a réagir ndax loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax wa waaye nag duñu wax lu naqari borom bi de wala naqulu duñu wax nag illaa lu dul maa yuhibbu rabbuna wa wala walaa naqulu illa ma yurdi rabb ci yeneen riwaaya yi du ñu wax lu dul nag liy gërëmloo borom bi mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de ci borom bi lañ tukkee woon ci lañ moom lañ jóge woon tat ci moom lañuy dellu waaw jeex na jeex na bu ko defee yow sant nga yàlla d'accord nga dogalu buur yàlla subhaanahu wa taala mu kontaan ci yow moo tax mu nekk ñooñu la déggal leen nag yow yonent bi alei satu salaam bégalal ma ñooñu wa bashiri saabiriin kooku mooy ki muñ mais ki muñ nekkul waa ji nga xam ne day jaay ni dafa dëgër di bañ a wane ne moom dara mbir mi touché na ko te yii nii yëpp du ci wax dara ah non c'est pas grave bon xam nga la vie comme ça bon c'est un passage c'est c'est c'est c'est bon c'est éphémère bon c'est pas grave ça passe bon ça me tout ce qui me détruit pas tout ce qui me tue pas me renforce moom foofu lay tibbe toog même bu dee jooyul wanewul même bu dee sax à vrai dire que moom jooyul sax te tamit xol bi tiristul parce que moom loolu mooy philosophie kooku waa ji jooy xol bi triste te mu wax lii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kooku la ñuy bégal mais pacale waaw te fa yàlla kii mooy ki féeti kaw fuu moom mi fi nekk di jéema a <laughs> jaay moo tax ñàkk a xam baaxut <laughs> ñàkk a xam wallahi baaxut <laughs> waaw wala naqulu te duñu wax illa ma yurdi rabb lu dul lu gërëm loo borom bi nga xam ne moom mooy xool lu ko neex mu teg ko jaamam bu ko neex waaw kon loolu gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam sayyidatu Fatima newu fa di xo di di di di di di di di di di dagg boppam ak jël jaaseeg paaka di jam boppam ak di dóor boppam ak kii parce que léeréet waaye xotti boppam fii wax déedéet dana ko fattaqillah ragalal yàlla wasbiri te nga muñ ci lii ma la wax kenn Seydina Jibril kat dama doon exposé ñuy jàngalante ku nekk di jàng alxuraan bi ma ak moom at mu nekk benn yoon at mii nag ñaari yoon la ko def te gisuma man yonent ma lay saar lu dul ne sama àpp moo jege sama tukki jóge ci àddina bi kon nag ragal yàlla te nga muñu fa inni ni'ma salafu ana fa inni ndax man rasulullah kat sallallahu alayhi wasallam yow Fatima ni'ma salafu ana lak ni'ma ëskë ni'ma ak a baax as-salafu ki la jiitu ana man la ki ñeel la yow mooy maa la dama laa jiitu allaaxira rek dama laa jiitu beneen beneen dund gi waaw waaye nag xamal ne est ki la jiitu waaw dama la faa jiitu rek waaw comme la mu doon wax ci xabru yi rek nuyu leen ne yéen assalaamu alaykum yaa ahlal qubuur yaa ahla diyaar minal muslim minal muslimiin yéen da ñoo jiitu te ñun ñu ngi nii topp seen gannaaw di ñëw waaw ñun jàppul ne ñun inna maakisuun afa in mitta fa humul fa humul xaaliduun est-ce que boo génnee àddina ñooy sax ñun jàppuñu loolu de boo demee ci dëj ab dangaa war a xam ne gis nga kii nii ñuy denc nii yow yow yaa ngi dox jëm ci bàmmeel bi yawit moo tax yonent ma jiitu mais ñu ngi di ñëw kon mu ne ko salaf fa inni ni'ma salafu ana lak wallahi huwa salafuna waaw ñiy bañ mu salaf yonent ma lay saa saab ne nee salaf salaf mooy ki jiitu woon ci yiw dañ ciy dollee as-salafu saalih jublu ci mag ñu baax ñu wax naa la mag ñu baax ci diine lislaam ci saxaaba la tàmbalee ñooy salaf yi ak trois génération yooyu lu ñoom la ñuy wax salaf yi waaw ñi nekk fii ne ñoom ay salaf yu mooy ñoo xam dañ ne ñoom seen tànk dañ koy teg fii fa ñooñu tegoon seen tànk léegi nag léegi nag man yéemu naa ci koo xam ne nee na jullit la yu'minu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu dégg gaa ne ay ñoom ci tànk ñooñ lañ bëgg a teg seen tànk mu jàppe leen noonu te suñu façon réew yii nii ñu nekk ay Sénégal yii nii dañ lay entraîner ci loolu waaw dañ lay entraîner ci affaire boobu que gis nga mooy yi nga xam ne yonent ma lay saar-saam da ko doon utile ne maa ko wax sayyidatu Fatima nee na moo ko wax moo ma ne fa inni ni'ma salafu ana lak fa inni man rasulullah ni'ma salaf eskay ki nga xam ne moo la jiitu ci yiw ndax dem wuyu ji sama borom ban yiw moo ko ëpp doole ana man lekk ki la yow Fatima ndax yow it nga ñëw après te loolu ak évidence la boo xam ne moom kenn du taxaw ne man deewuma dee fan non gars yi ngi dee mais man je ne dee pas ah non il faut trouver quelqu'un d'autre ma je suis encore là <laughs> mooy ne suñu façon réew yi nii boo ci nekkee dañ lay entraîner ci loolu ak réew yi nga xam ne ñoo leen forme dañuy fexe ba moo yi nga xam ne baat yi nga xam ne mais su yonent ma lay saa saa ma ko doon wax ñu diaboliser ko waaw ba daanaka jullit bi wax ko rek dootu ko ñeme dootu ko ñeme xam nga mu diw salafi la loolu gaa yi balañ ko wax dañuy ñu bari boo leen ko waxee ah non non non non non suis pas salafi non non non te salafi mooy lan. en tout cas man de masumaa gis waliyu boo xam ne du salaf yi masuma koo gis yu nag jeex na bu mat bu bu boo xam ne réellement moom la waxuma ñun ñi ñu jàpp ne waliyu lañ te doonuñu bu dee ñun Sénégal li ñuy wax amul kenn ci man ñi ñuy wax kurul de salaf la mooy fa yonent bi alayhi salaam tegoon tànkam saxaabaam yi teg ci ta teg fa seeni tànk ñoom fa la ñu ñëw teg fa seen tànk loolu de mooy salaf mooy salaf yi ku naan salaf yi mooy partisan des salaf mooy partisan trois première générations yi nga xam ne moom la yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon ne xayrul quruni qarni siècle yi gën mooy sama bos ak bi ci ak bi te ñooñu ñooy ñi nga xam ne boo seetloo liggéeyu lislaam bi yépp ñoo ko def saxiixu saxiix yi yëpp ñooñu ci génération yooyu lañ bokk trois yooyu ñoom al imaamul Buxaari ñi leen jiitu al imaamu Ahmad ñoom ay imaamu euh, euh, Abdurrahman ibn Mahdi ñoom al imaam Abu Dawud euh, Sulaymaan as-Sijistaani borom Abu Dawud at-Tayaalisi ak ñoom ñépp ak ñoom Seydina imaam ash-Shaafi'i al imaamu Ahmad al imaamu Maalik al imaam al Awzaa'i al imaam Abdullah ibn al-Mubaarak al imaam al Husaym ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Shu'ba mais ponkal yiñ fiy tudd imaam Abu Hanifa ñoo ñépp ci salaf yi lañ bokk yow nag nga toog ne non non man moom saay man wax ma je suis un partie de la confrérie de diw moo ma gënal nga naan ma salaf non non non ne me dis salaf yi ah <laughs> xam nga kooku mooy xamul dara xamul ne moom tariixa ba mu bokk sëriñu tariixa ba salafi la en tout cas noonu la doon décrire boppam mooy lan fi yonent bi alayhi salaam tegoon tànkam xooluma keneen falaa ko teg mooy ñi jiitu ci yiw rabbana ighfir lana wa li sabaquuna bil imaan mooy sabaquuna googee sala ñi ñi ñi ñu naan salaf mooy trois premières générations yi commencé ci saxaaba yi radiyallahu anhu léegi nag léeg-léeg dañ koy joyal ci ñu jiitu woon ci lu yéew dox waaw yonent mi aleyhi salaatu ngi gis nga mooy yi nga xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam da leen doon utiliser di ko wax fa ana ah fa inni ni'ma salafu ana lak waxuma ay waxuma rek kaawu boo fii bon c'est que sawaay yow itam bon fii nga xam ne nekk sawaay ci biir métro bi naan ana salafi man ne kan moo wax nga nekk ci métro bi naan ana salafi kan moo la nekk ci métro bi naan ana muslim man jullit laa kan moo la wax lool mais dama ne biir Sénégal ci boppam nga ne fa yéen yépp ngeen jullit rek ñu ne la salafi rek da ngay bañ te kenn naw yéen yéeni neen la <laughs> kon kay loolu xam nga ne mos lool taxu ñuy wax loolu taxul ñuy wax loolu taxul ñuy wax xam nga ne mooy nii ñun gis nga faiblesse gi ñu ne <laughs> waaw uy kenn nekk naan ay moo c'est vrai mooy moowu allahu akbar rek waaw dem nañ ba daanaka saay en tout cas fii ju tugal gars yi doo taxaw ci mbedd mi naan allahu akbar ah. wala di wax téléphone ba ne ba kontaan nii di wax ak kenn allahu yow yaa ngi dañ koy seetaan <laughs> bala ñu ne ah terroriste waa waa GIGN ñëw na <laughs> parce que waa ji nee na allahu akbar léegi allahu akbar euh, yusayyiru al-insaana wala qaa'iluhu irhaabiyya mata hadatha hadha fi qarni vingt-et-unième siècle de hadath <laughs> waaw nga gis loolu c'est extraordinaire waaw mooy pays yu mel nii nii suñu réew yi day ba pare gaa yi teg ko ñun ñooy ñun ñoom ñoom yoonu mag ñi tariixa yi lañ nekk waaw suñu mbokk salafi wu ne man yéen xamu ngeen li ngeen di wax waaw man nga ne am na ñoo xam ne bu dee ci pour rek ñoo xam ne ñoom dañ koy wootewu ngir loo xam ne luñ leen di euh, pour ñu leen di man a xam ndax ñoom loolu lañuy ñuy woowe seen bopp loolu sax man nga ne waaw ñi nga xam ne ñooy woowe seen bopp salaf mooy ñoom ko nit ñi xamee waaye loolu garaawul mais le fait yow nga bëgg cee sa bopp ne man nag c'est que ku la ko wax nga mer bay waaji fut ci loo xam ne yonent ba lay saar saar mas na mas na ne man lii laa fa inni ni'ma salaf fa inni man Fatima ni'ma askay ni'ma aka baax aka rafet as ki nga xam ne moo la jiitu ana man la ki ñel la allahu akbar léegi sayyidatu Fatima nee na mu wax sayyidatu Aïsha ne ko fa bakaytu bukaa alladhi ra'ayt nee na bi mu ma waxee lii nag loolu moo tax ma jooy jooy yi nga gis ma jooy ko keroog jooy sama jooy yu metti yooyu looloo tax ma jooy waaw waaw looloo waral sama jooy yi nga gisoon waaw ah, mooy tàgg na ma boppam ma xam ne kon man tey laay mujjee am baay ci kaw suuf sama baay day génn àddina yonent bi aleyhi salaatu wassalaam njàqare googu piis googu moo ma dugg ba man loolu moo tax ma doon jooy jooy yu metti waaw waaw mu ngi noonu xamal ko ne day génn àddina ci feebar bii kon de lii daal lii daal lay wane ne waaw day génn àddina waaw léegi nag loolu du benn mbir <coughs> mu ne beneen bi beneen bi mu ne kàntaa beneen bi ma bi ma gis may ree mu ne fa bukaytu fa balaa ñu yàgg fa bakaytu bukaa alladhi ra'ayti fa lamma ra'a jaz'i sarani athaniya sayyidatu Fatima ne sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma bi bi yonent bi alayhi nag gisee sama jooy yu metti yooyu ak ni nga xam ne noonu laa njaqe plongé wu ci njaqara gu metti waaw saar ren yi athaniya ci la ma déeye deuxième fois xaala mu ne ma mooy bi ma woowaatee noonu beneen bi nga bëgg a xam Fatima yow Aïcha kaay ma wax la ko nee na ma boobu lan la ma wax dana ma yaa Fatimatu alaa tardayna an takuni sayyidata nisa'i al aw sayyidata nisa'i hadhihi al beneen bi daf ma ne yow Aïcha dana ma yow Fatima bi ma gisee may jooy hein ah dane ma nee dane ma mu defaat ma kii ma ñëw mu déeyaat ma ne ma amaat ala tardayna est-ce que gërëmoo an takuni nga nekk yow Fatima sayyidata nisa'il mu'minin est-ce que gërëmoo nekk sangu jigéenu way ngëm yàlla yi wala nee na wala mu ne ma sayyidatu nisaai hadhihi al umma sangu xeetu wii di xeetu sayyidina muhammad est-ce que gërëmoo nekk lool ma d'accord loolu moo ma reetaan lool waaw ma kontaan ma kontaan ci xabaar boobu loolu am na li li ñu wax nii mooy riwaaye bi nekk ci euh, bi bi liñ mujjee wax nii mooy dañoo bàyyi woon riwaaye imaam muslim bi ne woon ci riwaaye imaam abu benn ci riwaaye imaam al yi rahmatullah alayhi léegi kantaa ci riwaaye imaam muslim bi njëkkoon a nekk foofu dane summa deuxième bi parce que première bi mooy limu ko wax mooy que ne loolu riwaaye yépp dañ cee dëppoo moo tax al imaam al xaafiz ibn xajar bi muy sharaa ci kitaabul maghazi xadiis bi fi imaam al buxaari naan xaddasanaa mooy baabu génnug yonent bi alayhi feebaram bi génnug àddineem bi xaddasanaa yasara ibn safwaan ibn jamil al laxmiyu qaala xaddatanaa ibrahima ibn sa'd an abihi an urwa an aishata radiyallahu anha foofu bi mu koy shara imaam alxaafis dane wattafaqat riwaayaatu fat wattafaqat riwaayataani ala anna alladhi sarraha bihi awwalan fa bakat huwa i'laamuhu bi annahu mayyitun min maradihi dhaak waaw mooy riwaaya masruuq bi ak riwaaya oh, sayyidatu Urwa sayyidna Urwa wala riwaaya sayyidatu Aisha bint Talha entre riwaaya sayyidatu Aisha bint Talha ak riwaaya Masruq bi ñoom dëppoo nañ ci benn mbir ah këne mooy ak bu sayyidna Urwa bi nekk ci bi imaamul Buxaari wax sànq ndax foofu dane ba daf ma déey bi shay'in fa bakat thumma daa fa sara bi shay'in fa sa'alaha an dhalika sayyidatu Aisha après ba mu ko ko laajee dane ko sayyidatu Fatima dane ko sarrani radiyallahu anha sarrani an-nabi wa fi waj'ihi alladhi tuwuffiya fihi fa bakayt mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ma waxoon keroog li taxoon bi ma njëkkee dee ma jooy mooy daf ma wax ne day génn àddina ci feebaram bii looloo taxoon ma jooy loolu dëppoo nañ ci ne loolu la woon mooy Seydina Jibril bii dafa xaw a tënk mbir mi daf ma doon expose ñuy jàng maak moom alquran bi at mu ne benn euh, benn yoon ci euh, at mu ne at mii nag ñaar yoon lañ ko def gisuma lu dul ne mooy ne damay génn àddina sama àpp moo jege kanta côté bii nag deuxième bi li ko reetaanloo foofu la riwaaye yi wuute te sax wuute mooy yii dañoo indi lii lii yee indi yi xam nga riwaaye biñ jóge sànq bu al imaamul Buxaari boobu nee na daf ma ne ama tarday ama tardayna est-ce que gërëmoo an takuni say an takuni sayyidati ahlil janna no sayyidati nisaa'il alamin wala nisaai hadihi sayyidatu nisaa wala sayyidatu nisaai hadihi al umma est-ce que gërëmoo nga nekk sangu jigéen ñi wala sangu jigéenu xeet wi beneen riwaaya même riwaaya bi nga xam ne ci Masruq la jóge ba ki euh, euh, nu mu tudd Urwatu ibn bokk moom foofu dane bu imaamu Muslim dane foofu fa axba summa saarani deuxième bi mooy fa axbarani anni awwalu man yatba'uhu min ahlihi fa daxikt bi ma nee day bi ma xabaaree ne day dem day génn àddina ma jooy mu waxaat ma ne ma mu déeyaat ma ne ma moom man may ki koy njëkk a fekk ci way ñoñam waaw mooy maay kiy njëkk génn àddina fekki ko moom aleyhi salaatu wassalaam ci njabootam loolu nag ba mu ma ko waxee looloo tax ma nekk koo xamante ne nii hmm? ma daldi reetaan reetaan góogale <laughs> ku ñu naan dangay faatu ngay ree wallaahi xam nga ne loolu doo ko gis de saa su ne de <laughs> riwaaye Masruq bi moom dane mooy biñ gisoon sànk jeexale woon ko riwaaye imaamul Buxaari mook bu imaam Muslim benn la boobu dane koon nga nekk sayyidatu nisaa al-aalamiin hadihi al umma wala nisaa al mu'miniin mu ree bu Seydina Urwa bi mu ne nee na Sayyidatu Aïsha nee na dama ne nga nekk ki nga xamante ne euh, mooy yaay kiy njëkk a kii mooy njëkk a fekk si nee na ma di euh, ma daldi kontaan daldi ree léegi kon lii nii benn la mooy ne lii lépp la ko wax waaw lii lépp la ko wax mooy ñaar yi la ko wax këne yaay nekk sangu jigéen ñi xeet wi waaye tamit yow yaay ki nga xamante ne yaay njëkka yaa may njëkk a fekki xanaa looloo tax mu ne ko kon wa ni'ma salafu ana lak waaw moo tax am na te li koy wane mooy riwaaya euh, masruuq bi nekk ci saxi imaam muslim dane foofu dafa dajale mbir yi dane bi nga xam ne yonent bi aleyhi wassalaam di wax sayyidatu fa Aisha radiyallahu anha bi ma njëkkee wax dane ma inna jibrila kaana yucaariduhu bilqur'aani kulla caamin marra wa innahu caaradahu bihi fii al caami wala uraani illaa qad xadara ajali wa innaki awwalu ahli luxuuqan bihi wa nicma salafu ana lak fa bakaytu lidalik summa innahu saaranii fa qaal alaa tardayna an takuuni sayidati nisaai almuminin aw sayidati nisaai hadihi al umma fa daxikta waaw mooy def ko yëgal que day génn àddina te moom moo koy jëkk a fekki muy jooy waaye riwaaye yi ëpp dañu ne bi muy koy wax dangay bi nga ko yëgal aj euh, kii bi bu njëkk bi lee rek la ko wax bii Seydina Masruq indi na riwaay boo xam ne lële rek la wax bii mu indi boo xam ne mooy be lim def fële la def fee riwaay yi ànd que da yaay nekk sangu jigéen ñi te yaay njëkk maa daje yaay njëkk ci yaa may njëkk a fekk si ci waa këram moo koy mooy njëkk a génn àddina ginnaaw daal di koy fekk si yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di kontaan waaw allahu akbar kon lii la yonent mi alayhi salaatu wassalaam wax sayyidatu Fatima yëgal ko loo xam ne signe la ci signes yi nga xam ne mooy wane ne moom day dem day génn àddina ci jamono ji mooy le fekk benn yoon la ko naa Jibril doon exposé al ci at mu ne at mi mu daal di koy exposé ñaari yoon mu ne gisuma te ma ci lu dul ne mooy sabab àpp moo jege waaye kenn du sayyidatu Fatima ala abihi wa alayhi wa alayha afdalu salaatu wassalaam ñu lay tàgge ngay reetaan laa ilaha illa mooy est-ce que nga affaire boobu ñun nii bon bari na ci ñun ku ñëwoon koo xam ne leer nañu moom kii bu bo li mu wax nii la te amuñu ci sii sàkk ne li mu wax ñii nii lay dem mu ñëw ne la eh yow ne ko waa ah, mu ne la kaay wax la benn biir nga ñëw mu ne may mu ne la yow lë gis nga la la nekk weeru koor <laughs> nga ne waaw mu ne la tabaski ji balaa ji ñëw nga faatu laa <laughs> ilaha illa <laughs> xëy dootoo ko def dootoo xëy moom da ngay paralysé moo entreprise bu ñu jiite mu këpp mooy pare nañ dootuñ xëy dootuñ def dara boo moyul moom dañuy itikaaf ba ba ba ba ba tabaski yi ñëw <laughs> loolu moo tax bëgg xam nga nit day bëgg di xam liy xew avant balaa alhamdulilah balaa dara xew mu xam ko mais le fait buur yàlla nëbb ko ñu bari moo gën ci ñoom xam nga la yonent ware saab-saab di wax naan waa ji ñu ci àddina bu dee ki dugal ci suuf bu dee dañ koy mbugal lépp dinañ ko dégg yuuxóob googu lépp koy dégg ba mu des nit ak jinne mais moo gën ci ñun mais bu ñu ko lool bu doon tout le ku ñu ku faatu koo xam ne dañ koy teg yu mel noonu ñu daal di koy dégg mais kon ñun nu ñuy dunde hein yooyu yëpp suñu boroom daal di ñu koy umpule en tout cas li ëpp ci ñun te moo gën ci ñam ko umpule fuuf moo gën ci ñoom nit tout day bëgg xam li xew avant waaw day bëgg anticiper waaw bés boo xamee bari ñu bari na ci ñun ñoo xam ne bu ñu xamoon ne taa lañuy faatu seen lépp ay paralysé ah. seen lépp am na ñoo xam boo maywul dañuy fase seen soxna ah jaay seen kër yi dem ca àll ba walla foo xam ne nekk fa ñoom rekk nag di xaar dee xam nga kooku amatul njariñ ngir xeet wi waaw amatul njariñ ngir xeet wi bu doon ne da doon jàngale ci diine mu ba lépp ñam doon jariñ jariñatu leen imaginer kay jàngir bu doon dañ ko waxoon lool moom it talatul yooyu nee nee na yii moom kay comme que nit ku nekk na mu faatoo lay dekkee bàyyil ma téye naan allah rek bu julli jotee ma jóg julli après mu jeex ma nekk noonu mooy kon fam famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi min rizqihi wa ilayhi nushur dootul amati di nan lañ koy defe wastamarakum fiha ak suuf si nan lañ koy dundalee ci xaal bu mel noonu loolu mooy ñi matut mais ñi mat dëgg dëgg ñu xam ne suba la ñuy faatoo dans cinquante la ñuy faatu bu ñu ñëwoon ñu yëg ni ngoon lañuy faatu du yokk dara te du wàññi dara ci li ngeen ci liñ ñëwoon te du leen yàqal dara buñ doon dawal ab bis ñu wax leen ko ñu yëg ko xam ko wala ñu wax leen ko lu leer tukkee ci seen borom bis ba du këpp waaw te duñu daaj bis bi ci benn ëkk wala wala garab sayyidatu Fatima nag mooy sangu ñooñu moo tax bi yonent ma lay saar sam wax ko ne dangay ngay faatu yaay après yaa may njëkk yaay njëkk kiy njëkk may fekk si fa daxikat <laughs> fa axbarani ci kitaabul maghazi saxiixu imaamul Buxaari summa saarani fa axbarani anni awwalu ahlihi yatba'uhu fa daxiktu waaw bi mu ma woo bi mu gisee ma njàq lool mu wax ma yëgal ma déey ma ne maay ki waa këram ki koy ñi njëkk a fekk waaw fa daxiktu te noonu ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxe noonu la ame mooy ñépp dëppoo nañu këne waa kër yonent mi aleyhi salaatu salaam ci waa ahlul bayt waa ahlu bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent mi aleyhi salaatu salaam génnee àddina ka njëkk génn àddina après moom mooy sayyidatu Fatima six mois rek la def waaw dem moom it fekki baayam alayhim assalaatu wassalaam génn àddina ni'ma salaf ana lak yaa ni'ma salaf ana Allah kon yonent bi alayhi salaatu bu mel nii nii Abu Hurayra daal dina koy solo Seydina Abu Hurayra boo demee ci euh, buntu bi nga xam ne moom la imaamul Buxaari raxmatullah alayhi daldi def ci kitaabu fadaa'ilul Qur'aan kitaabu buntu fadaa'ilul qur'aan ngëneelu al qur'aan moom al imaamul Buxaari yu rahmatullah aleyhi indi na fa xadiis boo xam ne bu Seydina Abu Hurayra la radiyallahu taala anhu baabu kaana Jibriilu ya'ridu al-Qur'aana ala an-nabi waaw baabu buntu kaana jibrilu ji seydinaa jibril de nekkoon na yaaridu di di exposé hein al quraana al quraan ala nabi di ko exposé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofule indi na ko indi na fa xadiis bii moom al imaam al buxaari muy xadiis seydinaa wa mawlaana ibnu ibnu abu abu hurayra mu ne kaana ya'ridu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-qur'ana kulla 'aamin marra fa'urida fa'arada alayhi marratayni fil 'aami alladhi qubida fiihi wa kaana ya'takifu fi kulli 'aamin 'ashran fa'takafa 'ishriina fil 'aami alladhi qubida fiihi seydna abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaah a dane yonent bi da aleyhi salaatu wassalaam seydna jibril da ko doon exposé al quraan waaw kaana comme ni al loolu waxul dane kaana ya'rudu loolu xam nañ ne Seydina Jibril la comme ni mu nekkee ci mustaxraju al ismaili mu ne kaana Jibrilu ya'rudu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-qur'ana fi kulli ramadan mu ne Seydina Jibril di aleyhi salaatu wa salaam da doon exposé Alqur'aan ki nga xam ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci Ramadan bu nekk. waaw ramadan bu nekk seydinaa jibril da doon exposer alquran ki nga xam ne mooy yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi hein mu ne nag bi nga xamante ne nii nag mu ne fa arada alayhi marratayn fi al-aam alladhi qubida fiihi mu ne kantaa at mi nga xam ne ci la génn àddina moom yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ñaari yoon ñaari yoon la ko seydinaa Jibril aleyhi salaatu wassalaam daldi exposé li nga xamante ne nii mooy alquraan bi loolu bokkul ak li saydatu Faatima wax nii benn la mooy même bi la waaw waaye Seydina Abu Hurayra daa am lu mu ñu ci yokkal waaw mu ne wa kaana ya'takifu mu te yonent bi aleyhi wassalaam kan nekkoon doon def intikaaf intikaaf mooy koor gi ñu nekk ñu ngi ci dix derniers yi voilà tey la tey mooy la parce kii bi waaw tey le 23 tey mooy le 23 ci weer wi mooy ñu ngi ci diis yu mujj yi mooy al ashara al awaaxir diis guddi yi nga xam ne mooy bés yu mujj ci koor gi Allah Allah jeex na fayeen yi doon ragal koor yépp xam ngeen ne finalement xam ngeen ne jaru ko woon ah jarul tiit tey le 23 tom deg lan euh, lu ñu nekk mardi waaw waaw tombeeg mardi 28 mardi 28 euh, mai 28 mai waaw mooy le 23 tey lañu 23e jour 1440 dernier jour yi <coughs> mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon intikaaf mooy nekk ci jàkke ji ndax bu bu Ramadan mosoo na ci de dix yu mujj yi yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon def intikaaf ci jàkke yi fa lay nekk di fa def ay xeetu jaamu yàlla du dem këram mooy dafay nekk lu dul aajo boo xam ne mënu la ñàkk gisoon nañ masala yi ne amoon ci masala al intikaaf moo tax loolu duñ ci ñëwaat insha allahu taala wa kaana ya'takifu fi kulli aamin at mu nekk juróom yu mooy doon na ci fukki fan la doon def intikaaf te comme ni ko yeneen xadiis yi wane ci yu mujj yi bi muy wax naan laylatul qadri seet leen ko foofu ah ci mujj yi la doon intikaaf moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye nag waaye waaye mu ne wa kaana ya'takifu fi kulli aamin ashara fa'takafa ishriina fi al-aam alladhi qubida fiihi waaw kanta kanta at mi mu génnee àddina foofu vingt jours la def i'tikaaf Allahu akbar Allah waaw kon nag mu ngi noonu nga gis lam doon def da ko doon da ko doublé alquran jam mu doon ci wëgteet Seydina Jibril benn yoon ñaar intikaaf bi diis mu def vingt mu def vingt waaw te yonent bi alayhi salaatu salaam début bi yu yi nga xam ne da doon def Euh, intikaaf bi bi mu ko doon commencé ci diis yooyu ci diggu weer wi la ko doon def comme ni mu nekkee ci sax imaamul Buxaari xadiis sayna Abu Saïd mu ne kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yujaawiru al-ashra allati fi wasati ash-shahr waaw fa idaa istaqbala ihdaa wa ishriina raja'a fa aqaama fi shahrin jiwaa jaawara fiihi tilka al-layla allati kaana yarji'u fiiha thumma qaala inni kuntu ujaawiru haadhihi al-ashra al-aw haadhihi al-ashra al-awsat thumma badaa lii an ujaawira al-ashra al-awaakhir fa jaawara al-ashra al-akhiir waaw mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina Abu Sa'iid wal hadiisu qad rawaahu Euh, al imaamu muslim waaye euh, al imaamu buxaari ak al imaamu muslim muttafaqun alayhi la mu ne moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne yeneen bi alayhi salaatu salaam def bu dee yu jaawiru mooy intikaaf waaw nekk ci jàkk ji waaw nga xam ne dogoog lépp di jaamu boromam subhaanahu wa ci ay xeetu jaamu yàlla yoo xam ne yu spécial la léegi nee na man de dama ko doon def mu ne yonent bi saa saam yi ci digg bi mooy xam nga euh, euh, trente jours wala vingt neuf lay doon weer mooy dix yu njëkk yi dix yi ci tegu ak dix yu mujj yi wala neuf yu mujj yi léegi mooy yi ci digg bi mooy kon dix bu dix yu njëkk yi weesoo moom foofu la doon commencer nag di i'tikaf mooy dix yu ci njëkk yi nekk ci milieu bi ci digg bi mu ne fa ida bala noonu la doon def moom yonent ma lay sarsam bu vingt et unième jour mooy ñaar fukk ak bu bu ñaar fukk benn ci weeru koor gi léegi ci la doon arrêté intikaaf bi dellu nee na nag ginnaaw gi yonent ma lay sarsam ah benn bés mu ne am benn weer woo xam ne Seydina Abu Sa'id al-Khudri moom mu commencé intikaaf bi bés ba nga xam ne moom ca la doon dellu mooy vingt ba vingt jotee vingt et jour la doon dem am boo xam ne intikaaf bi sax foofu la ko commencé mooy diisu mujj yi ba pare mu ne gis nga boo nekk ay nit ngay def bokk na ci sunnaa yonent bi alei satu salaam sëriñ bi du toog rek di def après taalibe yi naan bon peut-être lii wa tax lii wa da leen lu tax mu def lii waaw parce que loolu noonu dangay ngay parce que day indi yenn wax yoo xam ne ñoom niñ koy interpréter du nekk loolu moo tax sëriñ boo xam ne dana am lu doon def ak nit ñi après mu yekk bako wala yu mel noonu baax na mu leen di expliquer lan moo tax sinon ku nekk mën naa dem ak sa son petit commentaire boo xam ne c'est farfelu c'est non te mën na koo alak sax boo mooy mu am yenn njort yu ñaaw yi ci sëriñ bi naan lii wa tax hein moo tax baax na sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam da doon leeral lool bi muy def lii di intikaaf ci milieu bi ci dix milieu yi après mu bàyyi ko commencé yi intikaaf dix yu mujj yi dafa leeral lu tax dane inni kuntu man de nekkoon naa man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ujaawiru hadhihi al ashra al awsat nekkoon naa comme ni ngeen ma gise woon xame woon ma koy def doon def intikaaf di dëkkaale nekk ci jàkke ji néegub sama borom bi duma ci jóge juróom yi nga xam ne mooy fukk yi nga xam ne ñoo nekk ci yu dëgg bi yu digg doomu yi summa ginnaaw gi badaa lii mu leer ci man mu mujj daal léegi daal man an ujaawira mu leer ci man mooy mbir mi léegi naay def an ujaawira may def al ashra al awaaxir yu mujj yi bu ko defee ku nekk xam ne ah kon léegi mooy lii mooy daa gis ni kon léegi kon yii te moom la leen doon wax naan bu ngeen di seet laylatul qadr seet leen ko ci diis yu mujj yi surtout ci yu tool yi mu mujj nag di def intikaaf ci diis yu kon gis nga at mi mu génne àddina nag defatul diis mu def vingt waaw vingt jours la intikaaf loolu li muy gën niru mooy yam doon def mooy yu mujj yi ci digg bi ak yi nga xam ne ñoo yi mujj di def yooyu la ko mooy bu dii si jàllee vingt yi ci des yépp mu i'tikaaf ko Allahu akbar ndax suñu boroom waxu ko woon wala al axiratu xayrun laka min al ah? sa mujjanteelu mbir moo gën lu njëkk li mooy gis nga ni mu double affaire yi Allahu akbar moo tax yéemu naa la boroom zajrul qulub doon wax radiyallahu anhu yéemu naa ci koo xam ne daa bëgg dem aljana ba pare di nelaw ah? nan la ko waxeeti xam ne daa bëgg ba pare te di bëgg ngërëmu yàlla te di nelaw loolu man da ne yonent mi aleyhi salaatu mooy eh, tamit idée day fii dañu ciy wan ne <laughs> dañu ciy wan di ñu jàggal ke ne idée bi ñuy mooy eh, njort ji ñu am ni ak yaakaar bi nga xam ne moom lañ am ñu bari këne nit bu nekkee walu yu lu ko neex def wala day bàyyeeku loolu amul de loolu amul gis nga nekk bale saa saa ni mu renforcer dernière année ni mu renforcer affaire yi waaw alquran bi benn yoon ci weer wi la doon def mu ñu mu def ko deux mook Seydina Jibril intikaaf bi hein dix jours la doon def mu def ko vingt kooku nga foog ne moos te pourtant yonent mi aleyhi salaatu salaam seconde bu romb moo gën a rafet moo gën a kawe ba paase te ba paase kawe na te rafet na wallahi ndax suñu boroom moo ne ko wala al axiratu xayrun laka min al uula selu mujj yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xayrun moo gën saa su ne ñeel na minal uulaa la nga xam ne moo jiitu woon ci yow Allah Allah kon nag képp ku yaakaar ne nit toll na fenn moo tax dootul woorati dootul julleeti wala dootul jaamooti yàlla wala léegi moom bon yiñ ko tere yépp day commencer nekk lu dagan loolu amul déedéet loolu loolu amut voilà loolu amul de loolu ci réew yi wolof rek laa ko xamee waaw sëriñ boo xam ne day sàggane charia ñu naan parce yow xamu ngeen boo koy boo ciy wax di al ma ne ah kon de <laughs> kon de neamal xëlkatu waay waay alku googoo neex waay waay ay xëlkatu googoo neex gis lu neexul yàlla ma wax ko alku mais kon ma alku grawut bu ma deewee ma deewee lan wax ci lu lu neex yàlla xayrun <laughs> man raa minkum munkaran lii di munkar gu mag sëkk la fi sa def ngeen sëriñ la mu def ko fi ngeen ne ku ko wax alku hein ngaan parce moom fi mu tollu ñun ñoo tollu fii ñun ñoo nekk ci surface bi mais ñoom ci baatin bi lañ nekk non non newum ci baatin bi ci baatil bi la nekk bari na baatil yoo xamante ni nii xadafal laam gi nga def ko euh, baatil xadafal nuun gi effacer nuun gi nga def fab laam nga saxal fa laam mooy du baatin de du lu biire lu nëbboog lu caché loo xam ne yu mystérieux yooyoog lu ésotérique yooyu déedéet baatil la dindil nuun bi def fab laal ceex ab laam caaxaan la waaw parce que daa am fu mu toll tax amul amul loolu bu du yelloon kenn loolu am ci moom mooy xanaa yonent ma lay saa lay am te gis nañ ne amul waaw <laughs> moo tax ñi gën xam buur yàlla ñoo gën nekk ci problème mooy ñoom ñoo gën a vigilant tey muraqaba gi ñuy àndal ndax xam nañ ne gis nga boroom bi ñu ko séqal nii mais gis nga fi mu leen teg tey ba mu kawe nii mu xëy suba wàcce leen ba asfalu saafiliin mii dara mais mais en mooy benn li nit ñi amee état daam ak ay non bu ma ko defee day ñaaw non borom bi amul lool walla ya xaafu uqbaha waaw gis nga bu la wàccee amul lenn lu mu ciy tiit wala naan bu ma ko defee moo du baax non. moom fa'aalun limaa yurid la aji defaakoon lu ko soob kese kenn mënul koo forcer ci lenn li ko neex keppay am te ni mu ko bëgge noonu lay amee noonu la koy def te ku nekk bind na fan ngay jëm ëllëg te yonent bi saa saa wax nañu ne nit ki dina jëf jëf waa aljana ba dara desul lu dul ab ziraa ah mooy entre fi baaraam yi nekk ba fi muy raxas buy buy buy jàpp ah dara desul distance am ak dugg àjjanool mu def jëfu safar dem al des dem safar waaw waaw inna rajul mu ngi al imaam an-Nawawi boo ko boole na ko ci arba'in yi la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bayna baynahu wa baynaha illa diraa' fa ya'malu bi 'amali ahli an-naari fa yadxulaha wal 'iyaadu billah nit dina jëf jëfu waa aljana ba dara desul lu dul dugg fa lu dul lu toll noonu distance bu ndaw bu insignifiant mu jëf jëfu waa safara dugg safara waaye wa inna ar-rajula yonent mi salaam ne waaye nit ki dina jëf jëfu waa safara ba du des lu dul tàbbi safara lu dul lu toll noonu distance bu insignifiant boobu mu jëf jëfu aljana duggu aljana mooy innal quluba gis nga xolu nit ñu nekk bayna usbu'in min asaabi'i usbu'ayni min asaabi'i ar-rahmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa kayfa shaa xolu nit ñi dañoo nekk diggante ñaari baaraamu borom bi subhaanahu wa taala moo koy jàllar ku mu ko neexe waaw moo tax ay yusbixu rajulu mu'mina wa yumsi kaafira goog nekk sax imaam muslim ah Allah wa yumsi kaafiran wa yumsi kaafiran wa yusbih mu'minan wala musliman yabi'u diinahu bi aradin min ad xëy nekk jullit balaa ngoon nga nekk yéeféer gont nekk yéeféer balaa xëy nga nekk jullit buur yàlla yor xolu nit ñi di leen jàllar bi mu ko neex ki xam buur yàlla nag day xam ne buur yàlla gis ngi lii nag ak ku ma man di doon mu mu seetaan ma ma sànk dara la ko du duwàññi waaw moo tax dañu vigilant ñooñu mos nañ gis ne buur yàlla lii la xaramal ñu koy jege waxuma la sax bi ko def mais di jege loolu le Mawlaana Ibn Abbaas daal dinay nettali tamit lu mel nii ci même buntu boobu imaamul Buxaari indi na ko foofu tamit xadiisu eh, kii bii nii Seydina Abu Hurayra bi Eh, imaamul Buxaari moo ko solo ak asxaabu sunan eh, Abu Daawud eh, noo mook imaam Ibn Maaja rekk ko Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi imaam Ibn Ibn Abbas solo na lu mel nii xadis boo mu ngi tamit Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mooy xadiisam bi mu naan moom mawlaana ibn Abbaas kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-naasi bil xayr wa ajwadu maa yakuunu fi shahri ramadaan li anna Jibriila kaana yalqaahu fi kulli laylatin fi shahri ramadaan xattaa yansalix ya'ridu alayhi rasuulullaahi al-qur'aan sallallahu alayhi wa sallam fa idaa laqiyahu Jibriil kaana ajwadu kaana ajwada bil xayri min ar al-mursala <laughs> waaw mooy daje boobu Seydina Jibril doon dajeek moom guddi gu nekk ci weeru mu ngi ñuy exposante Alquran kii day wax kii déglu après keneen ki wax noon ngay jàpp le fait que mu ne yonent bale saar-saar moo ko doon exposé yeneen yi ne yonent naa Jibril moo ko doon exposé mooy dañ ko doon defante kon insha allahu taala kon tey euh, li ñu gis mooy sayyidatu Fatima radiyallahu anha ñëw gum ñëw ci feebar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu wax ko lii lii lépp nekk ci sii yi nga xam ne day wane nekkoon kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxu fi te day génn àddina te nag laqad aanal ajal mooy waxtoom jege na laqad qaruba wa ma uraani illaa anna al ajali qad iqtarab li nga ko wax ne gisuma lu dul le fait que Seydina Jibril doon ma ko def ak man benn yoon tey aw at mii mu def ko ñaar bu ne at moom nag nekkul l'an onze mooy at mi mujj muy l'an dix te Ramadan amoon ci <laughs> voilà ñu def ko ñaar yoon lu dul ne sama àpp moo jege daal di koy wax lool mu jooy mu déeyaat ko ne ko est gërëmoo nga nekk sanguwaa al jigéenu jigéenu xeet wi wala yee sangu jigéenu woy ngëm yàlla yi te tamit te yaay jëkk nekk ki may fekk si ni'ma salafu ana lak eskay wutu ki jiitu ki jiitu ci lu yiw laa nekk pour yow mu dal di ree nettali ko gis nga ni mu téye secret bi ba ni yonent bi aleyhi salaatu salaam génnee àddina ci la koy door a nettali sayyidatu Aïsha